léegi mu daal di ñuy teg hadith Seydina Kaab ibn Malik <laughs> Allah mooy mooy hadith numéro sept cent quarante-neuf mu ne waan Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu bi thalathi asaabi' fa idaa faraga la'iqahaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala alhamdulillah kon al imaam mu indi hadis bii nga xam ne tudd nañ ko fi léegi tuddaat ko muy mu ngi door a ñëw nag comme hadis Ibn Abbaas bee gisuñu ko woon fii la ko andi foofu la yem lii itam noonu waaye dañu gisoon yu mel ni moom comme niñ la ko waxoon hadis na Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu bi nekk chapitre soixante onze baabu tawaadi wa xafdil janaahi lil mu'min mu ne waan Anas radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu as-salaas waaw bu ma lekk ñam da doon mar ñetti baaraamam yi te wax nañu sànq ci hadis biñ génn naka lañ ko doon naka la ko doon maree alayhi salaatu wassalaam mu ne waan Kaab ibn mu ne waan Kaab mu ngi jëlee ci sahaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Kaab di doomi Maalik radiyallahu anhu bokkoon ci al ansaar annahu qaala nee na ra'aytu man gis naa rasuulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy lekk bi salaati asaabi' ci ñetti baaraam la doon lekke eh, laa ko gis mu doon lekk fa iza faraxa bu paree ci li muy lekk la'iqaha mu marko ba pare laata mu koy fomp waaw waaw mu daal di koy fomp laata mu daal di koy mar eh, mu daal di koy mar laata mu koy fomp voilà kon mu ne hadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahmatullah ala al jami' léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom dong ko la bu njëkk est ce que moom dong moo solo ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal di noonu na koy solo na ko noonu al imaamu mbokku abu daawud as-sijistaani rahmatullah ala al jamii al imaamu taala mu ngi ko di kitaabul ashriba mooy buntu bi ñu jógoon sànq ah baabu istihbaab laqil asaabi' bi mu ëndee hadith sayyidina ibnu abbaas yi ñu jóge sànq après ci ibnu malikin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon mu ne mooy moo ibnu abbas radiyallahu anhum mu ne foofu haddathana yahya ibnu yahya mu di sëriñam bu mag ji mu ne nettalañu imam muslim abul husayn yahya ibnu yahya di yahya ibnu yahya ibnu bakr ibnu abdurrahman ibnu yahya ibnu hammad at-tamimi al-hanzali abu zakariya rayhanatu naysabur al al-Minqariyu mawlaahum rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Abu Mu'aawiya mu nekk ñu xabaare mooy Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimiyu as-Sa'diyu mawlaahum al-Kuufiyu ad-Dariir rahimahullahu ta'aala an Hishaam ibn Urwa moo ko jëlee ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Xuwaylid al-Asadiyu Abul Mundhiri radiyallahu an aali Zubayr an Abdirrahmaan moom Hishaam moo ko jëlee Abdirrahmaan ibn Sa'd an Abdirrahmaan ibn Sa'd mu ne mooy Abdirrahmaan ibn Sa'd al-Madaniyu mawla al-Aswad ibn Sufyan al-Makhzumiyu rahimahullahu ta'ala an ibn Ka'b ibn Malik moo ko jëlee ci doom boo xam ne doomu Ka'b ibn Malik la doomam yëpp nag ñu wéroon lañ soit Abdallah wala Ubaydillah wala Abdurrahman wala Ma'bad moo tax kum ci doon c'est bon <laughs> an abi mu jëlee ko ci baayam abi Ka'b ibn Malik ibn abi Ka'b Amr ibn Qayn Amr ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Zawad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari ah salamiyu ci mbokk ñoom Seydina Jaabir ñoo bokkoon waa banu Salima wala bokkoon moom Seydina Kaab am ne foog bokkoon na bayatu ca Aqaba ya fekkoon na nga xam ne ash-sha'iru grand poète la woon gisoon nañ hadisam bu rëy bi ci baabu tawba bu gudd ba gisoon nañ ko moom Seydina Kaab ba mu demul woon ghazwatu Tabuk radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yanaqu yadahu qabla an yamsahaha <laughs> ah voilà kon moom noonu la ko ndee mu ne Seydina Kaab euh, euh, loolu la wax foofu mu ne yonent way saa saam nekkoon na doon lekk ñetti baaraamam bi waxul ra'aytu ah wa yal'aqu muy mar yadahu loxoom qabla an yamsaha kon ñu xam ne loxoom bi mu doon mar mooy lan salaasa asaabi moo tax imaam an-Nawawi hadith bi ñu génne bu Seyna Ibn Abbas bi mu ne eh, moom idaa akala ahadukum ta'aman fala yamsah asaabi'ahu alors que riwaaye yad la wax mooy kon dañuy xam ne loolu li ñenn ñi ne kon yad yu boobu mu wax loxo yooyu mooy lim ci jublu mooy baanaam yi kantaal imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala noonee kon la ko indee walillahi alhamdu wal minna léegi kon euh, ginnaaw lii hadis bi euh, lépp loo xam ne moom lañ ci war a wax nañ ko hadis bi ñu génn mooy Seydina Kaab ginnaaw loolu mu bunt bi leer na mooy sopp gu ñu sopp kon nit ki lii yonent way saa saa ni ñu suñu borom ne mooy seen royukaay noonu la doon def bu ma soon a lekk da doon mar ñetti baaraam yi te ñetti baaraam yi la doon lekk bu paree da koy mar ba pare laata mu koy raxas wala mu koy fomp loolu mooy li nga xam ne moom lañ fopp mooy li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi te ginnaaw loolu kon mooy lëkkaali mu buntu baa ngook buntu bii di wax ci sopp gu ñu sopp nit ki di lekk ñetti baaraama waxoon naa la loolu hadis bii moo koy traité voilà nay sopp gi lu tax ñu sopp ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Ka'b nee na nekkoon na doon lekk ñetti baaraamam ci euh, euh, moom yonent bi alayhi salaam te gis nañ ko hadiis Ka'b ibn Ujra biñ génn sànq Seydina ki nga xam ne mooy Ibnu Abbas hadiis Seydina Ibnu Abbas bi ñuy gis sharabo bee loolu te wax nañ la li nga xamante ne nii noonee la ko Seydina euh, Ka'b ibn Ujra daal di leerale ana naka la ko yonent bi alayhi salaam doon lekke ñetti baaraamam yooyu muy baaraam bu déey bi la ko wolof di wax ah, ak bi nga xam ne moom lay sàbbaale ak baaraam bi nga xam ne mooy bu digg bi ñett yooyu la doon lekke moom yeneen way sa sam puus bi ak bi ngay bi ngay sàbbaale ak bi nga xam ne mooy bi nekk ci digg bi loolee ñoon la doon lekke moom yeneen way sa salaam bu paree buy mar bu tàmbalee bi gën a gudd teg ci bi muy sàbbaale après daal di ciy teg beneen bi noonu la ko doon mare bu paree noonu la ko doon fayda faraga see daldi la'iqaha kon loolu lu ama am solo kon euh, loolu dafa nekk loo xamante ne nii euh, euh, nañ ci bàyyi xel waaw <laughs> nañ ci bàyyi xel lii mooy sunna sunna yaa ngi waaw gis nga fii maqaama yiñ lay wax yépp ci fii lay jaar képp koo xam ne moo la gën a so sonn ci yi gën na koo toppatoo ci yi yonent bay saa saa doon def xattaa ñu jàpp ne lii nii bon c'est ko waa lekk déet loolu nag sharia daa ñëw bàyyi lu ñu dara cadre lépp lépp lu nekk mu wan ni li nga xam ne loolu la gën a nit ki di ko defe te mooy ni ko yonent bay saa saam defe waaw mu ne ñu bu doon lekk moom de ñetti baaraam la doon lekk loolu nag wax nañ la ci kaw mu nekk loo xamante ne nii ci kaw mu nekk loo xamante ne nii lu ñu mën a lekk ñetti baaraam la waaw waaw way woon naa la boobu ñu ngi woon Makka <laughs> woon naa la boo ko dégloo boo ko dégloo bul jaaxle boo ko dégloo bul jaaxle naan ah man de xaw ma sama yi nga xam ne dang kese laa ci mon nu may def ma ne nag garaawut bu dee dang kese la ah nga dang <laughs> waaw tey am yéene ne ka bu doon de lu ma mën a def ak ñetti baaraam dinaa ko def ak ñetti baaraam loolu man woo mais bu dee ne moom la la imaam al qaadi Iyaad doon wax ci <laughs> hadis Mawlana Ibn Abbaas bi ñu génn waaw lekk lu ëpp ñetti baaraamoom ci ci ci bënn la bokk wala foqale <laughs> baat bi gi ne ki wolof wala foqale bu dee man nga ko ñett <laughs> ak daal réelu dank daal <laughs> ak suufu adab <laughs> waaye loolu euh, léeg-léeg c'est culturel mais lu mu nekk culturel culturel jullit bi culture am na koy tënk ci bu yonent bay saa saa ci doxal yonent bay saa saa voilà waaw loolu moo ëpp solo waaw yow del fexe daal loo def daal li imaam Sufyaan waxoon ibn Sa'id ibn Masruq Thawri rahimahullah yow daal boo manee lu dul la yëngal sa bopp sax boo yëngalee sa bopp doo ko def lu dul ci day na nga ko def waaw xam nga yëngal bopp du du ibaada yëngal bopp fan la bokk ci jaamu yàlla yi mu ne xattaa yëngal bopp sax yow fexeel boo yëngalee bopp ñu ne la hee sawaay yow lu tax nga yëngal sa bopp nga ne ah parce que bi sallallahu alayhi wasallam waaw ci jamono ju mel ni yëngaloon na boppam mu ne même boo ma ne loolu de mooy gis nga ñooñu moo tax ñooñu ñooñu fuqahaul muhaddisuuna borom xam-xamu addisuun yu mag yooyu les grands akabirul awliya yooyu radiyallahu anhum mooy ñoom yii ak sahaaba yi sahaaba yi noonu lañ meloon ci ñoom lañ ko royee nekkuñ di xool naan bon di classifier non yeneen tubaab yi sax lii mu def sax est ce que farata la am sunna la. ba ñu xamee ne farata la ah ñu def bu dul sunna ñu bàyyi bu dee du farata ñu bàyyi comme ñu bari ci ñun ni ñu koy defe walla iyaazu billaah moo tax it ñu gis suñu état ni ñu mel waaw moo tax it résultat yii kese lañ mën a produire ah waaw suñu classe yi façon yi kese lañ mën a produire parce que lépp yonent bay sa sam jëluñu léppam dañuy trier waaw te tey trier noonu léeg-léeg sax farata dina ñëw bakkanam jay ko mu daal di koy bax waaw walla iyaazu billaah waaw ñii waaw mooy daal est-ce que wér na ne tukkee na jaar ci ki mu war a tukkee daal loolu moo am solo bu wéree jeex na ñoom amatuñu leneen waaw lu ñuy bëgg laa aka bañ lu dul li nga xam ne moom la yonent bi ay saab saab bëgg te loolu la yonent bi ay saab saab daal di bañ amul leneen jeex na ñoom c'est fini waaw ñoom loolu la ñoom loolu la waaw moo tax yii fii la maqaamaat ne waaw kanta ba fi yii nag xamoo ci dara te ku ku ñiy toppatoo yii nga leen di xeet naan ñoom ñoom ñoom ci surface bi ñoom xam-xamu zahir bi lañ ne yow lii nii lii billahi bu dee dangaa wax loolu ngir doyadal yow moom yéeféer nga parce que xam-xamu yeneen may sa sam ngay doyadal bu dee xam nga laa wax xam nga ngir doyadal nga parce que sa sam ngay doyadal ñi wax nga xam naa ñoo ci zahir bi lañ nekk waa ñun ñoo nekk ci surface bi ñoom ñun ñoo nekk ci baatin bi ñoom des surface man lañ quoi ñun les baatin man quoi walla iyaazu billah te defuñu fi tos lépp lu sariya digle ñu ray ko rendi ko ni mu xërum tëbaski waaw di woote wi maqaama di woote wi ñoo gën a màgg ñoom dañoo àgg te àgguñu fenn fi ñu àgg daal mooy sijjin waaw bu dee àgg nañ daal mooy sijjiin ca caniveau yi lañ àgg wa maa adraaka maa sijjiin kitaabun foofu lañ ne wal iyaazu billah ñu ngi ca biiru yu tëri yu salte yi waaw te mbalka yu xesew yi te xeeñ te fënëx foofu lañ ne kii ngeen di xeet nag waaw nee nañ leen doxal na ngeen bàyyi kook gaa yi buñ nee nañ leen wax maqaamaat yi ñu ne ñun la da yéen day la feebar wala lan day la feebar vous êtes feebar antum marda day la feebar mbir yaa ngi nii kon yonent bi alayhi salaatu salaam nii la ko doon defee nii la ñu sëy naa kaamu wax nañ la hadi mursalu imaamu Zuhri boobu de façon dëgërul mais man nga ko boole ne waaw amaana mooy loo xam ne que ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon lekke ñeenti baaraam non juróomi baaraam que ne lool xanaa mooy yi nga xam ne manu koo lekke lu dul juróomi baaraam sinon wallahu ta'ala alam lii moo gën a dëgër yi nga xam ne moom la ñoom Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Ujra naka noonu Seydina ah, Jaabir ibn Abdillah mi ne gis naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kaana idaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu salaas bu ma soona lekk ñam ah, da doon mar ñetti baaraamam yi te wax nañ la niñ koy mare wallahu ta'ala alam moom la ne fa idaa faragha la'iqahaa voilà kon te loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy wàcc sa bopp waaw kanta di lekk ñaari baaraam naan nii loolu bal na ci borom xam-xam loolu moom ak mbiru rëy-rëylu kat yi la ko ah nii ak xeebaateeg bi di ñii moom waaye ñett loolu mooy ak ak ak ak ak wàcc sa bopp voilà voilà te tamit waxoon nañ la ci wàllu yàq gi nga xam ne moom la l'islam di taaye eh, boo ñëwee takkal sa loxo bi yëpp ci loo xam ne jaroo ko woon booy fomp da ngay utiliser kayit yu bari wala mouchoir yu bari waaye it booy raxasu da ngay ndox mu bari te loolu ak yàq la waxoon nañ la ñàkk mar baaraam yi léegi lekk gi des nga bàyyi ko mu wadd eh, nga bàyyi ko seytaane ndax joxoon na illa bi waaye joxoon na tamit ne xamu ngeen ci ban seen lekk yi ca la barke bi nekk non seulement yaa ngi nourrir sa noon di saytaane moo tax mu ne woon bu waddee bu leen ko bàyyee saytaane bu loqmaay eh, lëñcub kenn lu mu war a lekk na nga ko faxas te nga lekk ko bu ko bàyyee seytaane waaye nga ñëw résidus ceeb yooyu yoog soos yi nga ñëw ci évier bi ngay raxasoo waaxallaa doxaloo sunna léegi mu fatt sa évier bi nag bu yàggee affaire yi di wadd di kii nga am problème mu nag débat bi kii des eaux mu xasaw xonn nga nekk fi woo plombier bu nekk waaye ñoo lee man man man lay bailleur la boo buñ soxlaa jël sa sa sa sa location moom dañ koy jël waaye boo soxlaa liggéey da leen di woo topp ci ñoom ñu naan la on va vous envoyer dara waaye ah en tant que jullit sawaay yaa doxalul sunna tamit <laughs> léegi fii des doxalu sunna dañu am problème waaw waaw ay fan sa kër mel ni tuba bu toj waaw waaw mel ni foos bu toj di xasaw kunn ci tàngoor wi parce que sa ndox yi du dem nga def ëpp soo ca suuf yëkkati sa biceps sa biceps yi ak sa metti lool <laughs> ngay yëkkati ndox yi di tuuru ci saal beeg parce que ca toilette nga koy sotteeg coono boobu yëpp loolu la ko teg parce que nga doxalu loolu bi ngeen lekkee yaroo yow defoo ko yaroo ko say doom ñuy mar loxo yi bu ñu lekkee ba pare wala bu dee kuddu fourchette ñu mar ko ba mu set waaye lekk nga gis lekk du pare teg kuddu gi nga gis ay ceeb yu def ay soos ñu bàyyi jël lépp teg commencé nag nga gis leen ñuy raxas yàq ji ubbi robinet bi furux rux rux di waxtaan ndox mi naan xërëb rëb rëb rëb te yoreet bay saa saa ci hadis boo xam ne moo daif la waaye sens bi dëgg la la tasrif walaw kun kunta ala nahrin jaar voilà bul yàq même bu dee nekk ci dex fleuve buy daw sax yow nga utiliser ndox moom bul yàq yow nga jël robinet ubbi fërëx rëx rëx di raxas ñetti kudd lay raxas paan sotti paan maa ak satala ngir ñetti course ngir ñetti kudd loolu lool loolu yabaate la quoi ak yàq te yàlla inna allaha la yuhibbul fasad yàlla bëggul yàq ñun dañoo feebar léegi nag ñun en tant que julli xool la ximma sommité ci civilisation ci xabaar li ñu yonent bay sasam jàng léegi nañ ko fiy bàyyi ba nag écologiste yeeg tubaab yeeg yooyu di ñu wax naan non maintenant pour que ne pas gaspiller pour économiser pour parce que préserver notre bien commun qui est kii ah qui est tellement cher à trouver ak yu mel noonu voilà les nappes phréatiques le dérèglement climatique à cause de ça voilà léegi il faut il faut ñuy xool nan la ñuy utiliser ndox yi ñuy wane ay campagne ci télé beeg ay pub ay spot publicitaire di wane waaye il yàq booy raxas ñu wane ñoo xam ne def ci ay milliards ay millions léeg-léeg ngir publicité ci wàllu ñàkk yàq bi wan la booy booy brosu bul sotti lu bari del sotti tuuti booy kii kii voilà sottil rek li nga soxla booy sangu sottil tuuti après nga bomb après nga sottiwaat loolu c'est pour la planète c'est le pour la faites-le pour la planète léegi nag ñu commencé ñun jullit léegi ñun ñun ñun ñoo sew léegi commencé ah waa kon de léegi nag moom nañ def ndax ah ministère de la de l'écologie et de l'environnement sax léegi soo télé bi ah xale yi xool leen tele bi xool leen ñu ngi publicité ñëw leen ngeen xool yàq ndox mi bàyyi leen ko léegi li yonent may façon jàngaloon lii ngir nga xam ne lii nga waroon def yow yow en tant que jullit billahi yaa tuuti te yaa xam yaa ñàkk xam tas yow bu dee am ndox sëriñ bu daan na boo lay xamal yow bu yeboo nga nga coupé kooku moom yow li la diine war a xamal Nicolas lu lay car moo la koy xamal ba pare nga doo ko nag barke këléem xamalu ko dara waaw sëriñ bi nga xamaloo toos lu dul sëriñu barkeelu la bi yeboo nga bako te seeti keneen te topp ci hadis yii dem gëstu ji ñi lay jàngal yii ak di la wëral yii nga xam ko dund ko di ko def ngir yàlla ngir roy yonent bi sallallahu gaay bu ñëwee dañ la ciy fekk moo tax jullit dafa war a intégrer warula xaar ab évolution ni ñu ko waxoon bu dagge ca làng ga naan da lay jàngal les bien les les bonnes manière à fair quoi waaw waaye comme que ñun xamuñu dara ci suñu diine te jànguñu waaw ñi ko xam léeg-léeg fay bi mën na jógee ci ñenn ñi ci ñoom du ko xamale duñ ko tasaare waaye ñenn ñi dañ koo xamul dara soupçonnawuñ ko mooy li ma doon wax ne gis ne bunt yi ñu romb wallahi bu ñu waxalee dëgg am na ci ñun ñoo xam ne ñu door doora yaakaar ne lii sariya mas na ci wax dara waaw bu ñu xalee dëgg waaw bu ñu waxalee dëgg wallahi waaw dañuy jàpp ne non xanaa kay lii sariya kay xanaa waa mii nii nii même nooy mare sa boo lekkee ba pare nooy lekkee nooy mare sa baaraam ban baaraam jëkkee waa mii mais xanaa kay déedéet ñu ne la waaw allah mooy ak shari'atu tahira ash-shamila waaw mooy bu matale bi lii mooy sharia lii la waaw lii la de bi léegi lii la léegi nag bu ngeen ko fi bàyyee di toppalee charlatan yi nga xam ne xamuñ dara ci wàllu diine di la nax parce que seen baay doon diw seen maama doon diw di la laaj alal dongo baaxaluñ la defaluñ la tus Abdullah nga mel ni ku ñu énivré ku ñu màndi la foo leen gise di transe te defaluñ la dara lu jox lu tax lu tax ngay gëmm rek waruñu ko defaluñu la wax yàlla tere ngay transe di kii naan di di di cinéma façon cinéma yooyu nga xam ne safut dara wal iyaadu billah te ngeen bàyyi fi njàngaleb yonent bay saa sa am ñu leen koy xamal ngeen jàppale sax ay noon wal iyaadu billah bala ngeen a jëfe dara il faut tubaab bi ne baaxut bu ne lu ñu ne baaxut waaw cigarette gaa yi naan voilà dañ koo sib waaye ba tubaab bi teree ñu koy tux ci lieu public yi gars ne kon nañ ko bàyyi voilà cigarette baaxul c'est nocif nangam il faut pas enfumer les gens faut pas na yow yaa yées en tant que jullit yaa ngi door a xam lool yaa dañ koo sib dafa xaraam nga naan bu leen lor seen bopp bu leen alak seen bopp la alxuraan wax dalaa darara wala diraar la yonent bay saa saa wax bul lore te bul lor sa bopp te bul lore yooyu yoo xam ne ngeen ciy nekk di ci ngëx ngëxi balañ ba bi ne voilà lii baaxul ñu door ne ah notre père notre baay lu tubaab a dit non baaxatut kon nag léegi nañ ne baaxatu wal iyaadu billah bu dee ñun foofu lañu ñu kon nag bu ñu dara yéem quoi waaw bu ñu dara yéem ne tax ñu jàng ci àddina bi ba ñu gën a sayte ci kaw suuf bu ñu amee seen bopp yu ñuy waajal di ko lu expérimenter ci ñun la ñuy rëq suñu ndigg ay milliards de musulmans manuñu tos ci benn peu pays bu tuuti di def lu ko soob du ko neex di fëgg ay di rey ay jullit di ñoom di yàq di def lu nag ñu toog ñoom ñépp ne ñépp mel ni mbir mi ñii duñu tos lu tax parce que dañoo sori yi waaw moo tax ñi dañ jàpp ne voilà liy delloo mooy nekk fi di wax politique ak yooyu yëpp walla nangam ak nangam ma ne ku manul yi nan ngay mane politique bu baax ku manula roy yonent may saa saam ci yu teera teer yi nan nga koy roye ci yu mag yi waliyasu billah aslahana allah kon nag ñu yem noonu insha allahu taala gis nga ñàkk ñàkk ni allahu akbar waaw allahu akbar waaw ak tawaadu wàcce boppam moom alayhi salatu wassalam kon hadis bi ji bi ni ñëw ñu jël nag hadis ay naa jaabir yi nga xam ne tuddoon nañ ko ci hadis bi ñuy tàmbali sànq mawlaana ibn abbaas bi rappelé ko ne gisoon nañ masala yi hadis yooyu nag la jël par benn di leen rangale di leen rangale amul benn hadis hadis bi ci tegu 750 751 752 ak beneen bi nga xam ne moom bu Anas la muy 753 te moom lañ doon wax moo doon xadis 608 bi nga xam ne ñu ngi ko gis woon ca Mina <laughs> fële ca ci Aziziyya Aziziyya Shamaliya am Junubiya <laughs> voilà Aziziyya fële ca al-Haramul Makki <laughs> waaw kay boobu foofu euh, boobu tamit la ciy teg après mu di beneen xadis boo xam ne moom lay tëjee boo moo tax bii di ñëw insha allahu taala yu gaaw lay doon day wax la rek ne lii gisoon nañ ko lëkkaaleem lii la ba mu jeex léegi nag bi ci def bu mujj bi bii mujj bunt bi boobu dañ koy beral moom kese boo moytuwul parce que boobu day wax loo xam ne lu am am solo te mën na nekk masala bon mën na jeex ci cinq minutes mën na jeex ci trente minutes loolu allahu taala alam kon ñu yem noonu ba jadaay bii ni ñëw wallahu jali alem wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in